parce que muy mooy moom moom ah imaam Ahmad nag ah déet imaam Ahmad nag ah déet déet déet attention attention na <laughs> fais attention faut faire très mooy fii la ñu waroon a commencer on a mal parti on est mal parti bokk <laughs> l'Afrique est mal partie l'essentiel est qu'elle soit partie <laughs> mooy non waruñu war a tàmbali nii mu ngi mel ni rek wala <coughs> mooy imaam Ahmad la ñu doon tàmbali ndax mooy mooy seen mooy seen sëriñ bu ñenn ñi mooy seen sëriñ direct ñenn ñi mooy seen sëriñu sëriñ ku mel ni imaam al imaam Abu Dawud imaam Ahmad mooy seen sëriñ direct moo <coughs> gën a màgg tamit waaw ah oui imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ah <coughs> kon moom lañu ñu waroon njëkk tàmbali moom da ne da'if imaam al-Bukhari taalibeem bi ne da'if la imaam Abu Dawud te taalibe imaam moom moo gënoon a xoog ak imaam Ahmad imaam Abu Dawud as-Sijistani borom sunan bi mooy ah, première ci waa ashaabu sunan mu moom da'if la Burayda ibn Aslam <coughs> Burayda ibn Sufyan al-Aslami da'if la eh? imaam an-Nasa'i kon wax loolu tamit ak imaam ad-Daraqutni imaam ad-Daraqutni moo tax. mooy kon ñëpp buñ nee la kon Burayda da'if la ba moo tax imaam al-Hafiz ci al-Isaaba bi muy nettali xadiis bi bu Seydina Abu Dar bi di nettali mbiru Abu Dar tabu ay ay eh, <coughs> hada Abu Dar rahimallahu Abu Dar yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'athu wahdahu kii de mooy Abu Dar moom day euh, dox moom kese mu ngi nii di ñëw moom kese buy faatu moom kese mooy faatu buy dekki moom kese dakki dekki ak nettali yu ci jëm ak nettali faatoo bi nga xam ne moom lañuy gis ni loolu noonu wérul voilà moo tax imaam alxaafis yu ngi ko tuddee dane lii de ci imaam ibn Sa'd moo ko nettali waaye dane sanabam dafa dafa da'if loolu benn problème la ci wàllu sëriñu imam ibn Ishaq bi muy Burayda ibn Sufyan al-Aslami mais am na beneen problème <coughs> si am na beneen problème si si si mooy jàppal te tuddaloon naa la ko muy Muhammad ibn Ka'b al-Quradi radiyallahu anhu waxoon na ya taabi'i la taalibe saxaaba yi lañ mais jotewul ci Seydina Abdullah ibn Abbas am ibn Mas'ud mu mel ne moo ci moom lu ko jële ndax imaam ibn Sa'd dane fa haddathani Burayda dane fa haddathani Burayda ibn Sufyan al-Aslami Muhammad ibn Ka'b al-Quradi mu jële ci Muhammad ibn Ka'b al-Quradi an Abdullah ibn Mas'ud mooy boo tax sànq moom <coughs> thiqa la mais dafa bari lu ñu irsaal mu dal li salati tamit dafa bari mooy dafa bari loo xam ne day ñëw rek di nettali ci ay saxaaba yoo xam ne gisuleen waaw comme Abu Dar tamit ak Seydina Abdullah ibn Mas'ud mooy jotewul ak ñoom jotewuleen gisuleen mais day nettali comme lii ne an Abdullah ibn Mas'ud loolu ak irsaal da cee ne mooy ana intermédiaire bi kan loolu beneen problème la waaw loolu moo tax hadis bii nii wérul hadis bii nii wérul moo moo moo wala nañ ko nettali ba pare ki même imam Ibn al-Qayyim loolu <coughs> ci Zaadul Ma'aad fii hadi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam imam Ibn al-Qayyim loolu la wax rahmatullah alayhi bi mu nettalee reprendre lii imam Ibn Sa'd nettali ci càllaleen bii ci ne fa haddathanii Burayda ibn Sufyaan al-Aslami bon parce que damay hésiter damaa nañ nañ continuer boo ko defee ñu def équivalent wu ñetti jataay mais <coughs> je vois sama baat bi ça commence à me lâcher mais alhamdulilah on y va daal ñun daal nañu dem daal waxoon nañ dañuy <coughs> bàyyi suñu borom daal suñu bopp daal léegi bu demee nag ba ne ba ba kilbite nag waaw ñu xam ne kilbite na ñu wallahu ta'ala alam foofu waaye moom pour l'instant ñu def waaw <laughs> xaw naa tàng tuuti waaye c'est bon alhamdulilah kullu hada fi sabilillah al amaanatul ilmiya dafa soxla yooyu léegi mooy lii nii waaw mooy imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi euh, euh, da wax na ne moo tax bi mu nettalee lii jële ko ci Seydina Ibn Sa'd wax càlleen bi ba ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud mu nettali affaire bi ba mu paree dane <coughs> qultu wa fi hadhihi al qissa nadar non nettali yoo am na leef ciy seetaan mooy rek dëgërul waaw boroom xam-xam bu la nee fii qawlihi nadar waxu mooy wax boobu dëgërul mais nag teggin yi moo tax ñuy waxe noonu waaw loolu teggin moo tax ñuy waxe noonu mais sinon mooy laysa bi qawi laysa bi qawi laysa bi qawi mooy dëgërul léegi nag nettali bi lan la wax gisoon nañ ko kon ci tarjama sayyidina eh, Abu Dhar Jundub ibn Junaada ci li gën siiw waaw dañu wuti ci turam comme boo bëggee lu ci gën leer nga demaat foofu lu ci gën a ci wute bi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi wute ci man huwa ismu Abu Dhar radiyallahu anhu nan la tudd réellement dëgg dëgg dëgg dañu cee wute léegi xoolal càllale léegi kon gis nañ càllale bi kon xadis bi wérul après nañ la wax xadis bi nga xam ne nag boobu par contre loolu mooy li dëgër te moom la imaam ibn abu xaatim <coughs> eh, imaam ibn xibbaan soloo ci saxiixam ci nettali ñu moom réellement ni abu dar génn àddina <laughs> voilà te lool imaam Ibnul Qayyim indi na ko pour li tax mu ne wa fii haadihi al-qissa nadar en plus ci càllale yeeg yooyu ni mu demee mu indi la li nga xam ne mooy li dëgër ci biir xoolal nag nettali bii kon ci Seydina Abu Dhar radiyallahu anhu kon imaam Ibn Isaaq kon bi mu waxee lool fa haddathani mu ne nettali na ma Burayda sama sëriñ di Burayda ibn Sufyaan an Muhammad ibn Ka'b al-Quradi Muhammad ibn Ka'b al-Quradi eh? <coughs> an Abdullah ibn Mas'ud mu jële Abdullah ibn Mas'ud waaye ci jëlewul ci direct de mooy dëgërul mu ne lamma nafa te dafa am ay nakaara yu ci ne comme l'imam Ibn ibnu ibnu al ibnu kathir waxoon ci jataay bee weesu bi ñuy gis discours bi seydina uqbat ibn amir al juhani radiyallahu nettali woon ci discours yonent bi alayhi salaam yi àggee tabu xoola dama amaale nakaar mu ne lamma nafa usmaanu aba dhar ila rabada wa asaaba biha qadaruhu lam yakun ma'ahu ahadun illa imra'atuhu wa ghulaam mu ne keroog bi nga xam ne ci la Seydina Usmaan mu ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud mooy nettali mais mbir mi wérul ndax waa yi nettali ne moo ko wax moom gisu ko waaw gisu ko te tàllale bi mooy sëriñ bële bu imaam ni bu bi wérul kon nag lii wérul naa lii du argent comptant man loolu xam naa gaa yi nañ ne kii dafa am problème ak kii quoi mooy parce que damaa bëgg ñi ñuy teg ñuy teg suñu mbir ci lu dëgër bu dëgërul mag j'insiste que ne lii dëgërul lii dëgërul lii dëgërul moo siiw nag moom la ñuy nettali waaye lii dëgërul lii dëgërul lii dëgërul ngal la waay bu ko nettali ci nettali boo xam ne nit ki day jàpp ne lii la demee woon foo ko nettalee neen ne lii rek sauf ko dëgërul mooy qissatu soom Seydina Omar yi rek Seydina Omar moom mooy qissatu islaamam gàddaayam loolu moom gis nañ ko walilahi alhamdu wal minna lii siiw que ne ak jaaseem la yor ci kaaba gi kii yooyu mooy xam nga ne tawaaf ne gaa ku ma ñemee ku ku ku bëgg say waajur daal di lay ah, ñàkk sa soxna tënk la say doom nekk jirim nag ma toog bu kenn ne Omar xaw ma mooy loolu nun wérul <coughs> waaw loolu wérul li dañ ne Seydina yi moo ko nettali mais càllale boobu wérul wérul li wér mu ngi ci saxiix bi muy maamal Buxaari yi bi nga xam ne nee ba mu bëggee gàddaay yi man ak ñoom Hisham ñoom Ayyash lan lañ def dañoo joxe rendez-vous tanaad tanaadu ba Bani Ghifaar waaw muy foofu la ci teeru waa Bani Ghifaar foofu noonu moom fa ne woon nañ fa daje dañu ba parce que waa Makka ñépp dañuy fitnal te Seydina Omar bés ba mu fa ba bés ba mu tuubee mais gars yi dañu waroon këram ne ko dañ koy faat <laughs> si dafa dóorante ba sonn gaa yi ñëw encercler këram ne dañ koy rey te loolu imaam mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi kon loolu anal loolu ni muy leer ñu bàyyi fi loolu di topp yoo xamante ni nii dara dëgëru ci walillahi alhamdu wal minna buur yàlla defoon na dëppale woon nañ ñu def loolu defoon nañ ko boo demee ci tarjama waa kay kii eh, say naaw ma kii bi dugal naa ko walillahi alhamdu wal minna mooy al <coughs> <coughs> asharatul mubashirin bil janna voilà boole naa leen walillahi alhamdu wal minna Seydina Abu Bakar hein Seydina Usman Seydina Umar Seydina Usman Seydina Ali Seydina Talha Seydina Talha ak Seydina Ibn al-Awwam az-Zubayr ibn al-Awwam ak Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah Seydina Abdurrahman ibn Awf ak Seydina Eh, <clears throat> Sa'd ibn Abi Waqqas ak ki nga xamante ne mooy Seydina Sa'd ibn Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhu dugal naa leen barki déem naxoom naa mu ngi si archive bi les dix compagnons produits promis au paradis noonu la tudd les dix compagnons produits promis <laughs> promis au loolu mooy al ashara al ashara al mubashariin pas al mubashiriina de du ñoom ñoo bégale mais dañ leen a bégal al mubashariina bil na voilà <coughs> mooy loolu alhamdulilah defoon nañ loolu mooy yooyu dafa jara préciser parce que dafa siiw te moo gën extraordinaire xam nga loolu nag moom laa la gis nga yooyu gis nga boo ci bàyyee noonu def ci benn relâchement loolu yu mel noonu la chiites yi gis xam ne lii nii yéen ci seen bopp lii ngeen di wax wérul ñu ne xoolal dañuy pompeel Seydina Omar rek <coughs> di wax yoo xamante ne nii ñoom ci seen bopp affaire bi wérul ñu koy ñu koy kii di ko nettali di kii moo tax yooyu dafa jaar bàyyi xel waaw am na beneen am na beneen boo xam ne it waxoon nañu ko mooy ken Seydina Abdullah ibn Zubayr mooy ki njëkk mooy ki nga xam ne mooy ki njëkk juddu biir Medina te mooy moom deux ans la koy yaayam euh, ëmbëg yooyu mooy loolu dëgëru loolu imaam al-Waaqidi moo ko wax waaw gisoon nañ bi nga xam ne ci la yaa ci la gàddaay bi këne loolu noonu mooy imaam al-Haafiz Ibn naa na loolu moom wéru moom loolu day wan imaam al-Waaqidi li mu wax demewul noonu waaw te loolu leeraloon nañ ko tamit bi ñuy gis tarjama Sayyidina Abdullah ibn Zubayr këne lu siiw la lu ñuy wax waaw mais loolu noonu moo wérul ci boppam bu wérul nag dañ naan wérul waaw <laughs> loolu kese tout simplement te ne nag mu ngi ci téereb Serigne Diw wala yooyu loolu tekkiwul dara parce que Serigne Diw daa def lu rapporté rek ci téere la lépp masane ah dafa ñëw rek rapporté yi ñoom Diw wax léegi nag <laughs> lan nga bëgg ñu ne wér na parce que mu ngi ci téere Serigne Diw kese déedéet duñ ne wér na léegi yow dama lay laaj bu boobaa bu boobaa bu dee noonu noonu la mais <coughs> dama lay laaj léegi. yow li nekk ci sax saxiix yi nag hein bu boobaa li nekk te wér ci saxiix yi wuteeg loolu lan ngay def xa xatta imaam ad-Dimyaati déggoon nga li imaam al <coughs> bi nga xam ne ci la doon reconnaître que waaw c'est vrai que jamono jooju waroon nañu tudd avis yépp mais temps yooyu damaa nekkoon koo xam ne hein man man man siira moom baax da la waaw waaw mooy man daal saay ci siira ji rek mooy daal ba di di di di di di kaw li waa ahlu siyar bi wax te mu wuteeg xadiis yu wér yi waaw <coughs> te wuteeg xadiis yu wér yi kon nag même kooku finalement bind na ba pare mu ngi doon kii que ne loolu daal waroon nañu di rëccu ne lool waroon nañu def allusion minimum waaw <coughs> kon bu dee kooku mooy wax lool hein kon kay leer na kon nag ñun ñu fi bàyyi li nga xamante ni dafa wér ñu bàyyi ko fi a ah di sopp li nga xamante ne mooy li siiw rek ak moom la ñépp yi wax duñu wax li ñépp yi wax bu dee ne loolu jubul bu dee ne loolu bokk wérul voilà wala dinañu ko wax waaye dinañ ne dinañ ne sauf que sauf que mbir mi nii wérul ñu wax loolu de léegi nag sha aman sha aba man aba ya ba man ku bañ nga bañ waaye on ne peut pas parce que al amaanatul ilmiya oblige li nga xam ne ndax <clears throat> lii xam-xam la <clears throat> waaw fanduru xool leen ci kan ngeen di jële seen diine ci kan ngeen di jële seen diine waaw ngeen xool ci kan ngeen koy jële loolu dafa am solo waaw bul jàpp mukk ko ne siiw na rek naay jàpp rek li siiw di nettali seetal li nga xam ne mooy li dëgër nga def ko te buur yàlla kese tax waaw waaw <clears throat> li kii doon wax imaam Sufyan hein naan yow boo ma nee <coughs> que boo ma nee que teg doo yëngal doo xaw yëngal sa bopp lu dul nga teg ko ci dalil ci sun na yow na nga def loolu voilà mooy na ko teg ci lu leer te yonent bi alei saatu salaam dafa woote di jëme ci li nga xamante ne mooy lu leer mooy ah hadihi qul hadihi sabili lii de mooy suñu yoon ndaxal lii mooy sama yoon ad'u ila allah damay woote jëme ci yàlla waaw ana man wa man ittaba'ani ak képp koo xamante ne danga maa topp ci yiw jooju walla ala allah ala basira teg ko ci clairvoyance ci loo xam ne day fay leer <coughs> dafay leer nañ kon nag affaire bi nañu bàyyi xel ci loolu kon lii nii dañ koy tudd di ko dékk nag presque tarjama sayna Abu lii la wax néewirul xadiis bi dane kon mu ne sayna Abdullah ibn Mas'ud nee na lamma nafa Usmaanu Aba Rabada bi nga xamante ne nii ci la sayna Usmaan radiyallahu ta'ala anhu daal di exiler ki nga xam ne mooy Abu Dar ila Rabada xam nga lii rek lii nii mooy xam nga lii gis nañ ko keroog walillahi alhamdu wal minna voilà <laughs> Zayd ibn nee na man maa gis Abu Dharr te mu ngi ci saxiixu imaamu Buxaari gis nañ ko keroog bi ñuy def tarjama Seydina Usmaan walillahi alhamdu wal minna quoi hein Seydina Seydina Abu Dharr ci boppam nee na man maa ko fekk Rabada laaj ko ne ko mais yow lan moo tax nga nekk fii yow kese mu ne ma damaa amoon benn masala bu ma wutee ak ki nga xam ne mooy Muawiya waaw euh, bi ma amee nag masala boobu ma wute ceeg moom après mu bind ci Seydina Usman ne man par exemple wute yu bari li may wuteeg noonu moom mooy man na yàq ra'iya gi waaw mooy ñi nga xam ne ñoo ko war a toppal ñoo ko war a déggal ndax nit ñi am na ñoo xam ne dañuy suivre bu ñu gisee nit def dara dañuy ñeme dañ naa ah comme que diwoon koy def kon nañu commencé ñu di def léegi nag mu ne bi mu demee noonu ah mu yónnee Seydina Ousmane yónnee ne naa ñëw ma ñëw Medina nee na bi may ñëw Medina nit ñi dañoo génn mel ni ma suñu maa gis ñi dañoo génn mel ni ma suñu maa gis naan Abu Dar Abu Dar Abu Dar ay jaa Abu ñépp génn Medina ñu génn waaye yow di ko di ma gàttalu mel ni nee dafa mel ni ma suñu maa gis man Abu Dar ah. <laughs> te pourtant fa laa nee na bi ma ñëwee Seydina Ousmane la wax ma nettali ko nee na ñëwee newul ñëwul rek ne comme que abu kii Seydina Abu Ayyub wax na leen kon noonu la demee damaa déglu ma wax ko ni mu demee. mu ngi gis nga moom moom lii day ñuy relier di ñu jokk ci liñ doon wax sànq. dëgër mënu dëgër seetal mënu dëgër ah mu ne moo ko nettali. moo ko nettali boppam ne man lii la Seydina Usmaan mu ñëw ne ko <coughs> bon <coughs> euh, nii la deme mooy aaya bi ñu boole mooy aaya bi nekk ci Tawba waaw yaa ayyuhal ladiina aamanu inna kasiiran minal ahbaari war ruhbaani la yaquluuna amwaalan naasi bil baatili wa yasudduuna an sabiilillah walladiina yaknizuuna adh-dhahaba wal fiddata thumma la yunfiquna wala wala yunfiquna fi sabil wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun allah aay yooyu gisoon nañ ko yàggoon nañ ci waxoon nañ ci eh, loolu kon <coughs> mooy eh, eh, jarul ñu ciy gën a gudd la mooy looloo mu ne ma looloo ma booleeg moom aaya boobu moo nettali ko Seydina Usman <coughs> mooy Seydina Muawiya loolu la nettali nee bi mu waxee mu ne ma law shita bu la neexee tana xayta wa kunta qariban noonu loo amul ne nee na Seydina ne dàqu ma de exilé ma de dane ma bu la soobee mooy mbir mi sax yaay seetaan au lieu ngay dellu Sham mooy problème day bari foofu rek mooy da ngeen fay nekk di wute. loolu sax deful sax allusion ci loolu dane ko rek bu la soobee bu la soobee nga nga dandu mooy nga bañ fii nga xool fu la neex mais nag bul sori parce bu ma la soxlaa voilà wa kunta qariban fépp foo mën dem bul bul sori Medina voilà bul sori Medina waaw léegi kooku nan lañ mën a waxee ne kooku dañ ko exilé moo tax lii ci nakaara yi la bokk mooy lii nii amul kene Seydina Usmaan lamma nafa anna lamma nafa Usmaan Abu Dar ila Rabada loolu amul mooy Seydina Ousmane fan la ko exilé du wax nañ la bokk na ci li gaa yi wax di ko dugg Seydina Ousmane naan dafa fitna yenn saxaaba yi ku mel ni Seydina Abu Dar loolu dajji nañ ko gis nga li ko dajji hadithun sahihun fi riwa fii fi sahih imam al-Bukhari rahmatullah alayhi kon nag que personne ne vient ici du ñu jéem a solat ñun am nañ lu leer du ñu yor nag leer bàyyi ko fi mu topp lëndëm lëndëm mooy li nga xam ne amul càllala wala càllala yëru yërul bu xasee leer rawate mu nekk fii ala ci lu saxiix imaamul Buxaari rahmatullah yi kon mooy manuñu bàyyi loolu léegi jàpp keneen moo tax Seydina Usmaan fenn la ko exilé wu ku la wax loolu demewul noonu mooy moom amaana wala mbir mi da rëcc dafa topp historien yi parce que bari na lu nit ñi wax mooy wax lu siyar ah ñun xam nañ leen ñun xam nañ leen mais am na gaa yoo xam ne moom dugga mooy dañ leen a ñoom sayf waaw ñoom ñooñu moom gis nga ñoom abu mihnaf façon yooyu ak yooyu ay imaam al-Waaqidi ak consort ak yu mel même imaam ibn Sa'd bu dee ne càll la <coughs> ci di ko yemaleeg loo xamante ne ni mu ngi sax imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi sax waxuma la sax imaamul Buxaari mu nekk Sunan Ibn Maaja wala moo damu Tabaraani yi te wér rek mais da ngaa mën a fa boole loolu ak la ah. xadiis bu ne mu'jamu nekk ci ci ci ci ci ci ci kii <coughs> ci masaanid yi musnadu imaam wala bin bu bu imaam Abdurrazaaq wala musannaf bu imaam wala musnad musnadu musnadu eh, at-Tayaalisi boobu xadiis boo mu wér mënoo ko boole loo xamante ni waa lu siyar ñoo ko wax te wérul kon lii mu wax nii loo mooy xadiis bi lii mu wax nii dafa demewul noonu lamma nafaatalu leeral nañ ko yaa quelques jours bi ñu jeexalee bi ñuy gis Seydina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu mooy nit nag boo gisee mu ko am na ñoo xam ne <clears throat> ils sont de bonne foi mais dañoo topp historiens yi waaw li ñuy wax moo tax même am na ci boroom xam-xam yi yoo xam ne pourtant vigilant lañ léeg-léeg dañ waxu historiens yi dañuy topp waaw ba moo tax dégg kenn tem wala ab saxaaba mu naan doom ji am na ko bu di wax keroog damaa bëgg la muy wax benn doomu saxaaba mu naan moom moo gën bàyyi mooy loolu nan la mën a gën a bàyyi parce que dafa dégg li historiens yi wax la topp ab saxaaba nan nga war a waxee naan kii moo gën doom jee ko gën mooy loolu du wax ju jub ak ko man di wax te ku naa maa man maa bëgg a teer maa maa bëggu la tudd turam parce ku màgg la mais parce lan lan moo ko yóbbee foofu dafa topp historiens yi ba lu ñu nettali mooy sauf que sauf que yooyu ñuy nettali day bari surtout ñuy gars yi mujj ba mbir day polluer mujj nëbb li nga xam ne mooy li wér te pourtant neex a gis il suffit ubbi sax imaamu Buxaari gis ko rahmatullah alayhi nga xam ne <clears throat> mooy téere bi gën a wér ginnaaw alxuraan waaw moo gën wér nga bàyyi ko fi loo xam ne nettali na moo Abu moo ko nettali boppam ne lii la wax taalibe bi man lii la Seydina Usmaan bi mu ñëwee wax ko dane ma bu la neexee nga dandu nga xool fu la neex ci village yi jege Medina ci village yi nga xool bu la ci neex nga ne fa mais bul sori mooy bul sori nekkal bu jege Medina ndax bu ma ko soxlaa mooy pour bu ko soxlaa la parce que Abu Seydina Abu Dar xam nañ ko maggaayam moo tax bi muy ñëw Medina yépp génn kon wax gi naan lamma nafa Usmaanu Abaa Dar Rabada loolu amul Seydina Ousmane masu la moo tax Seydina Abdullah ibn Mas'ud sax da koo waxul parce que lii nii ki koy nettali moom jëliwu ko ci moom parce que gisu ko waaw koo déggul nag mooy kon moom intermédiaire am premièrement sëriñ bi sëriñ <coughs> bi jële ci Seydina Muhammad ibn Ka'b al-Quradi da'if la comme ni ñu wax sànq imaam Ahmad imaam al-Bukhari imaam Abu Dawud an-Nasa'i imaam ad-Daraqutni radiyallahu anhum ñoom ñépp nee nañ waa ji wéru kon nag lan la ñuy mën yi nii maa nafa abu Usmaan abu Dar du demewul noonu mu ne keroog bi nga xam ne ba Seydina Usmaan exilé Seydina Abu Dar ila Rabada Rabada wax nañ la <coughs> village la boo xam ne eh, sorwul Médina waaw sorwul Médina dafa jege Médina lool ci village yi jege Médina la ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne wa asaabahu biha qadaru ab dogalam mooy ak faatoom daal ko fay li yàlla na toom ne fala ak ay fanam di yem daal ko fay dab mu ne lam yakum maahu ahadun illa imra'atuhu wa ghulaam kenn nekkul woon ak moom lu dul soxnaam ak benn booyam benn jaamam <coughs> mu ne wa awsaahuma an igsilaani wa kaffinaani <coughs> mu ne leen mu daldi leen def wasiya mooy ne leen jox leen ne leen dénk leen ne man damay génn àddina na ngeen ma sang te na ngeen ma sang sang leen ma te sang leen ma sang ak ndox sang ak ay mbalaan ak yooyu mooy percale genre percale yi ñi sànge néew summa da'ani ala qari'ati at-tariq bu ngeen paree ngeen jël ma ngeen teg ma ci côté ta ci côté yoon bi yoon bi nga xam ne nit ñi fa lañuy jaar di dem Medina di romb rabada teg ñu leen ma ci peggu yoon bi fa awwalu rakbin yamurru bikum fa qulu hada abu dhar saahibu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa a'inu ala mu ne leen bu ngeen ma teyee foofu convoi bu ngeen njëkk gis bu ngeen ma waajalee ba sang ma sang ma waajal ma teg ma ci côté yoon convoi hein qaafila mbooloo mu njëkk a romb ay nit ñu fi romb di dem nee leen dimbali leen ñu nee leen nee leen leen kii mooy Abu nee leen niiwu Abu a ngi waaw loolu moom moo koy soxna si ak doom bi soxna ak booy bi ak jaamam bi nee leen ko waa ñooñu noonu convoi boobu ngeen leen kii de mooy niiwu Abu Dar moo nekk nii saaxibu rasulillah di saxaabaay ànd moo yonent ma lay saar-saar kon nag dimbali leen ñu waaye ñu denc ko <coughs> ñu suul ko mu ne falam maamaata ba mu génnee àddina fa ala zalika bi ñu def liñ ko wax ñu def nim leen ko waxe woon nim leen ko dénkaane woon teg ko ci côté tali bi ci côté yoon principal bi mu ne wa aqbala abdullah ibn mas'ud fi rahtin min ahli al ummaara ummaara ummaara nee na ci noonu ci la benn convoi romb boo xam ne ndeke seydna abdullah ibn mas'ud moo ne woon ci convoi bi ànd ak waa ay gaa yu dëkk iraq ndax moom iraq la ne woon ku fëlal na woon Iraq moom ah Seydina Abdullah ibn Mas'ud Iraq la ne woon mais ñoom dañu doon dem umra mooy dañu demoon umra après jaar Medina xam nga umra moom du du du Makka bi du du Medina ngay umra mais Makka ngay umra yi Makka la baytullahi alxaram la umra umra Medina bokku ci mais nag wax dëgg ngandum gàttañ lu la nag nit ñëw ba Makka def fa moo xam aj wala umra ba pare te jaaroo Medina vraiment mooy yow foo moom dafoo bàkkaar nag de kenn manu la ne loolu amul benn rapport ak sa aj waaw kenn du la ne amoo aj parce que yow jaaroo Medina amoo umra parce que jaaroo Medina ala saakina abdol sar sam loolu kenn manu ko wax waaw ah, non non loolu benn nit manu la wax loolu loolu man da nekk mooy ne parce que Medina bokkul ci aj bokkul ci umra mais nag dafa ñëwoon ñu umra ji après mu jaar Medina maanaam ngir ziyaare ji yonent ma lay ndax saa ndax la tashuddu rihaala lu dul ci ñetti jàkka yooyu yi nga xam dañ leen dem di barkeeloog yooyu ak seeti mbokk yi moom saxaaba la woon foofu la dëkkoon léegi kon mooy moom moom saxaaba la foofu la dëkku léegi bi muy ñëw nag ba muy fay jaar <coughs> ñoom daal fa lañ romb bi ñu rombee noonu ci rabada noonu ci yoon bi noonu ñoom daal falam yaruhum illa bi jana bi janazatin ala dhahri tariq ñoom daal yëguñu tuutee des qad kaadatil iblu tatawwa tuutee des seen ta seen gëléem yi ñu waroon convoi boobu ñu dégg ñu jéggaate li nga xamante ne mooy euh, euh, <coughs> mooy néew bi dañu jëkk rek gis ko ñoom daal dañoo bett ni eh, lii ki kii de lii am néew la léegi waqaama ilayhim al ghulam nee na rek biñ kiiwee rek taxaw noonu di ko def bi rek booy bi jóg mooy jaamu Abu Dar bi Seydina Abu Dar radiyallahu anhu jóg ne leen fa qaala <coughs> mu ne leen Abu Dar saahibu rasulillah fa aynuna ala dafni ne leen kii de mooy Abu Dar la saxaabaa yonent bi alayhi salaatu salaam dimbali leen ñu ci ñu denc ko <coughs> qaala fastahalla Abdullah ibn Mas'ud yabki wa yaqul sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tamshi wahdak wa tamuutu wahdak wa tub'athu wahdak nee na ci saase ba mu waxee lool bi bi bu jaamam bi waxee lool nag néew Abu Dara ngii di di di di saxaabaa yonent bi saasa dimbali leen ñu ci ñu denc ko nee na ci saase Seydina Abdallah Seydina Seydina Abdallah ibn Mas'ud commencé jooy Allah parce que mu ne naan sadaqa rasulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam waxati na dëgg la mu waxoon tabu keroog <coughs> ne wax wahdak yaa ngi nii ay way Abu yaa doon dox yow kese doon ñëw keroog wa tamuutu wahdak te yaa fa ngi nii faatu yow kese fii nga nekk àll boo xam ne nekkoo fi ku dul sa soxna ak sa sa jaam vraiment yow rekk la wa tubatu wahdak te bi ci des mooy de toute façon comme que loolu la yeneen sa saan wax loolu am mooy booy dekk yow kese mais mbir mu yorul de mbir mu yorul de dañ ko préciser waat summa nazara ginnaaw gi mu ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud daal di wàcc huwa moom wa ashaabuhu fa waaraw ñu daal di koy sànq moom ak ñi mu àndaloon taalibe mi ñu daal di koy suul eh, <coughs> après nag ci la leen Seydina eh, Abu Ibn Mas'ud mu ne summa haddathahum Abdullah ibn Mas'ud ginnaaw gi Seydina Abdullah ibn Mas'ud nettali leen eh, hadithahu wa maa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi masirihi ila Tabuk ginnaaw gi Seydina <coughs> Abdullah ibn Mas'ud hmm, daldi euh, leen nettali li nga xamante ne mooy nettali Seydina Abu Zar mooy li imaam Ibn Sa'd commencé woon sànq ne keroog bi muy bi Tabuk xewee géléemam moo taxoon mu yéex a agsi waaw géléemam moo ko yéexal mu dem ba ci moo taxoon mu yéex a ñëw ba nit ñi jàpp ne du ñëw ba koy wax yonent mi aleyhi salaatu salaam naan taxalaf Abu yonent mi aleyhi salaatu salaam daldi ne boo <coughs> ah, in yaku fii xayr sayulhiquhu sayulhiquhu Allah wa in yakun ghayra dhalik faqad arahakum Allahu min <coughs> yonent bi aleyhi salaatu salaam ne mu nettali leen lool biñ ne ko Abu Dar ñëwul mu ne bu dee ne yiiwa ngi ci moom dina ko indi bu dee ne nag lu contraire looloo ci ne mooy kon da leen noppal le fekk que indiwu ko ah kon da leen a noppal la fekk indiw ko léegi après ba histoire bi niñ gis sànq am benn waaye biñ defee escale ci yoonu tabu bi àgg ku ñoon Tabuk ah. mu gis ab silhouette fële di ñëw mu ne am na kuy ñëw ne la yeneen tamit saa saa ne kun abadar nekkal abudar mu ñëw nekk ko muy moom gaa xool ne yee moom la de yow yeneen tamit saa saa mu ne rahimallahu abadar yamshi wahda wa yamutu wahda wa yub'athu wahda buur yàlla yërëm na wala yal na buur yàlla yërëm abudar yamshi mu ngi dox wahda moom kepp wayamuutu dareeg buy faatu moom day faatu wax da moom képp mu ngi nii faatu na fii ci rabada man ba abdullah bin mas'ud fekke naa ko mooma looloo ma jooloo wayu baasu wax da te buñ koy dekkil moom képp la ñuy dekkil léegi nag wax nañ la liy wérul léegi nag kaay ñu wax la li wér kaay ñu wax la li wér nag léegi ana kon lan moo wér ana lan moo wér kon li wér moom la imaam ah <coughs> imaam <coughs> ibnu Hibbaan nettali voilà li imaam ibnu Hibbaan daal di nettali imaam ibn Hibbaan rahmatullah alayhi moo ko nettali looloo tax imaam ibn al-Qayyim sànq ma la imaam ibn al-Qayyim nettali affaire bi ci Seydina Abu Dar dane qultu wa fi hadhihi al-qissati nadar bon <coughs> oh, oh, bon wax naa ne moo nettali bii nag moom Euh, xam nga li ci yéeme mooy nettali boobu imaam alxaafis ibn Kasiir dane xasan dane bu xasan la mooy malgré li ñoom imaam al Buxaari wax ak ñoom imaam Ahmad wax ci kii ak imaam ad-Daaraqutni même imaam alxaafis ibn Hajar ci ginnaawu imaam ibn Kasiir ci al isaaba dane sanad bi imaam alxaakim it da koo solo daal di koy wéral imaam az-Zahabi di ci ànd ak moom ne wér na waaye nag am na irsaal mooy kon loolu mooy des na parce que lan moo tax mooy irsaal gi ñu doon wax ne mo Seydina Muhammad ibn Ka'b al-Quradi moom déggewul ci Seydina Abdu Abdullah ibn Mas'ud nii ci Abu kon nag bu nettalee loolu rek premier problème la woon même bu dee moom ku wér mais kan moo nekk ci diggante bi ndax problème wu loolu li tax ci muhaddisuna yi ñu soxla di xam ki fa ne <coughs> mooy parce que mën naa wóor ci kooku waxul kan moo ko intermédiaire parce que wóor na ci moom mooy comme ki naan saxan dafa mu siqa loolu kenn du ko dëggu am na ku fa la faqad haddathani man asiqu bi loolu li gën a dëgër mooy kenn du ko nangu fekk xamuñ waaye mooy kan parce que mooy boroom xam-xam bi moom man na xam ci waa ji loolu que ne waa ji ku wóor la mais keneen xam ne moom wóorul mais lan moo dal imaam Malik xool exemple benn exemple rek pour ñu mën a jàll pour wane loolu day wane hadith bi premièrement irsal boobu problème la <coughs> parce que xamuñu te moom euh, euh, Seydina Muhammad ibn Ka'b al-Quradi dafa bokk moo tax dañ naan moom kasiirul irsal dafa bari lu muy def irsal lu muy naan di nettali yoo xam ne moom euh, da koy da koy da koy yónni da koy yor. mooy loo xam ne du wax ki nga ko jële wala mu ne yonent la ne sa sam lii te moom fekkewul jamono yooyu wala comme lii muy wax ne saxaaba sàngam wax na te xamul ñu kan ci kan la ko jële te moom daje wuram moom loolu mooy problème bi mooy li daal imam Malik par exemple <coughs> imaginer nañ def imaginer imam Malik ak euh, Abdul Karim Abdul Karim mi nga xam ne mooy kenn la soloo ci moom mooy ko daif imam Malik ak ni mu rigoureux woon bañ naan moom dafa bokk ci ñi nga xam ne du solo lu dul ci ku dëgër mais solo na ci koo xam ne dëgërul loolu mooy ci lim joyal way ba mooy noonu la imam Maalik du solo lu dul ci mais kii Abdul Karim bi xaalam ni meloon moo ko tax mooy dafa gis muy jooy bu ñu tuddee yonent ma lay sa xam nga lu mel noonu moo ko daloon ci Sufyaan ci ci kii euh, euh, Ayyub Ayyub as mooy moom bi mu ko jëkkee gis ak gi bon imam Malik bon gis na muy jàngale mais da doon jàll quoi mais nee na man bon ay yoon nee na après ma gisee ne saa buñ tuddee yonent bi alei satu salaam mu jooy ya kanamam kii yaram bi changé nga gis day jooy ba nit ñi yërëm ko ma yërëm ko ma ne moom ku baax la war a doon ma jële ci moom alhamdulilah Ayyub Ayyub an-Najm moom mooy bindiw kenn du laaj mooy kan moo tax da ngay def ci Muwatta fekk imam Malik bi jëlee ay xadiis ci moom mais lu mel noonu nag moo ko dal ci kii sauf kii nii daa fekk wérul muy Abdul Karim parce que Abdul Karim ci boppam <coughs> si Ayub Ayub Ayub ci boppam moo ne <coughs> euh, Malik looloo ko dal mooy moom Makka booy xamuleen mooy moom Makka am nga imam Malik moom doon moom sëriñam yépp ma Medina lañ ne ba mu des ñi nga xam ne ñeneen ñi mooy ñu mu dajeel bu aji woon wala umra ji Kaaba la Makka foofu quoi ci mawaasim yeeg yooyu ci ci euh, aj yeeg wala umra yi ku mu jëlewul ku dëkk Medina mooy foofu la jële ci yow sinon sëriñam yëpp Medina la moom li doon xew nga gis boroom xam-xam yi li nga xamoon kasratu tirxaal bari luñ doon luñ doon euh, laxas di dem di tukki di jëli xam-xam fu ne di dem Baghdad ñu naan daxala Baghdad daxala Xuraasaan daxala Misr daxala Shaam yooyu nga xam ne <laughs> boo gisee presque boroom xam-xam yu mag yi loolu lañ def mais imaam Maalik moom moom loolu defu ko déedéet waaw euh, am na tamit ku am na benn sëriñ yoo am al boo xam ne moom it ma su la génn déew yow mais loolu c'est exceptionnel imaam Maalik nag comme taxawul kii moom moom Abdul Karim mu ñëw jële ci moom parce bu mu gisee ni mel ba solo ci moom mais xadis boobu mooy bi wérul bi nekk ci moo ak parce que moom loolu la ci moom doy que bon comme li ko ki léegi nekkite yoo waa ji lu tax wérul parce que Ayyub ci woppam moo ne ibn Tamim as-Sakhtiyani rahmatullah alayhi kene Abdul Karim de <coughs> si Ayyub la moo dane moom de Abdul Karim dane masula dégg ci Ikrima dara waaw xam nga génération la mooy moo xam ne sëriñu imam Malik lañu ñooy ñoom ñoo bokk génération Ayyub ne man Abdul Karim loolu imam Malik da ko réere loolu xamu ko bu xamoon ne lii nii xew na ci waaji doonul woon jege xadiisam doonul woon jege di jël ci moom dara mais xamu ko Ayyub ne moom Abdul Karim dafa ne woon moom masula masula jële ci Ikrima dara masula gis Ikrima masula jële ci moom wala boog masula jële ci Ikrimam dara Ikrima men taalibi Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala an dane masula jële ci moom dara nee na benn bés ma bett ko mu naan haddathani Ikrima waaw ma bett ko fenn ginnaaw bi nga xam ne moom nee na masula jële ci moom dara ma dégg ko mu naan haddathani nettali na ma Ikrima te Ikrima génn na àddina xam nga bu doon mu ngi dund nga ne ah mais loolu moom garaawul parce que mooy ba mu koy wax c'était vrai jëlewul woon ci moom dara après da koo gis jële ci moom loolu day logique mais mooy ku gaañ ku génn àddina nga toog ne man masumaa jële ci moom dara masumaa jàng ci moom dara benn bés ñu ñu dégg la nga naan moom nettali na ma dañuy xam ne sawaay dañuy expliquer waaw ñaari wax yi am na bu ci dul dëgg soit mas na laa jàngal mais nag kon bu doon mas ngaa jàngal kon wax ja waxoon ne masoo jële ci woon dara loolu mooy kàcc <coughs> bu dee ne <coughs> masulaa jàngal mooy kon tey fi nga ne man daf maa jàngal moo ma nettali kon loolu moo dul dëgg waaw loolu imaam Maalik xam ko léegi imagine imaginons bu doon imaam Maalik dafa irsaaloon affaire bi ne nii man asiqu bi koo xam ne am naa ci moom kóolute mu continuer càllaleem indi xadis yoo xadis boobu mu indi xadis boobu noonu teg ñu def boroom xam-xam yi gëstu gëstu xamuñu kooku kan la mais dañ daan comme que imaam Maalik day soroo ci ku wér ku ne kon nag nañ leen nu wér kon mooy gis nga kon dinañ jàpp loo xam ne ndeke wérul ñu jàpp ne wér na ndax pat kii moom mooy imaam Maalik nee na man asiku bi moo tax man asiku bi duñ ci téye duñ ci jàpp kon mooy xool affaire irsaal le fait que irsal am moo tax imaam al-Hafiz Ibn Kathir le fait mu ne xasan mooy ne loolu tumuranke la xaalis <clears throat> boo xam ne yow càllale boo xam ne waaye ne ci kaw ta sëriñu imaam ibn Sa'd bi li ci jahabizatul ulama imaamu jarh wa ta'dil yi wax ci ñoom ñoom imaamu Ahmad imaamul <coughs> euh, Abu Dawud an-Nasa'i imaam euh, imaam ad-Daraqutni rahmatullahi alayhi ñoom ñëpp ñu ne waa ñu nan la mën a xasane en plus Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi déggewul ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud imaam al-Hakim ba mu ko soloowe dane moom lu wér imaam ad ànd ceeg moom mais imaam ad-Dhahabi yow ko rëcc mooy am na yu ko rëcc yoo xam ne da ciy ànd ak imaam Hakim mais fekk loolu du wérul mooy ci al-Mustadrak mooy bii bii nii ci yooyu la bokk voilà léegi nag bi nga xam ne mooy wér moo tax imaam Ibn al-Qayyim ci boppam te wax nañ la imaam al-Hafiz Ibn Kathir ah Ibn Hajar wax après imaam Ibn al ndax bu dee succession imaam Ibn Kathir en fait imaam Ibn Kathir ak imaam Ibn al xamante woon nañu ah. ah si ñoom ñaar ñépp taalibe lañ ci imaam Ibn <laughs> wax sànq <laughs> imaam Ibn Kathir ak imaam Ibn al xamante woon nañu. am na sax histoire bu ñu nettali boo xam <laughs> bon bon <laughs> waaw mais <clears throat> ñoom ñoo bokkoon sëriñ boobu imaam Ibnu Taymiya mu siiw ah imaam Ibnu Taymiya men sëriñu imaam Ibnu Kathir boroom taa boroom bal Bidaaya wa Nihaaya boroom tafsir bi la mais mooy sëriñ par excellence imaam Ibnul Qayyim loolu moom imaam Ibnul Qayyim moom moom moom ndax sëriñ kan mooy sëriñam loolu moom <laughs> lool ngay njëkk xam ci moom mooy eh, Ibn Taymiyya mooy sëriñam mais imaam Ibn Kathir am na ñu bari ñoo xam ne xamuñ ne imaam Ibn Kathir taalibe imaam Ibn Taymiyya la <coughs> bari na ñoo xam ne xamuñ ne moom mooy ci sëriñam yi la bokk mooy mas na ko jàngal voilà euh, léegi euh, moo tax kon mooy ci succession kon imaam Ibn Kathir ak imaam Ibn Kathir jamono ji imaam Ibn Qayyim mu ngi naan moom wa ci zaadul kii <coughs> <coughs> maan mu ne xultu bi mu indee nettali bii ñu gis ci bu Seydina Abdullah ibn Mas'ud bii di wax affaire Seydina Abu Dar mu ne xultu nee wa fi hadhihi al-qissati nadar non nettali bi moom na lees ciy seet mooy dëgërul rek <laughs> ndax lan wax imaam al-Hafiz ibn Kathir ginnaaw gi moom it imaam im al-Hafiz ne sanad bi imaam ni moo ko solo mooy wérul te càllali ñëwe mooy ci moom la jaar ci imaam ni la jaar bu ñoom imaam al-Hakim yooyu imaam ni ah mooy loolu wérul léegi kon mooy parce que même buñ mayee ne waaw Burayda ibn Sufyaan kon euh, euh, euh, bu dee ne ñenn ñi bu dee am nañu ko wéral wala yu mel noonu ne moom bon parce que laysa bi qawi moom dese naa dëgër <laughs> loolu euh, am nañu dañ naan loolu façon loolu man daal mooy dëgërul quoi voilà léegi kon nañ ko imam al-Hafiz ibn al-Qayyim rahmat mu ne qultu kon nee na wa fii hadhihi qissati nadar nettali bii nettali naan Abu Dharr fii wa yamshi kii yamshi wahda wa yumaatu wahda wa yamuutu wahda wa yumaatu loolu nadar loolu moom mooy wérul rek ndax lan mu ne faqad zakara Abu Hatim ibn Hibban fii sahihi na imaam ibn Abu Hatim ibn Hibbaan daal dinay solo muy imaam ibn Hibbaan solo na ci saxiixam bi wa ghayrihi fi qissati wafaatihi ak kurul moom moom ibn Hibbaan te ci saxiixam lu ko ndi ci nettali <coughs> wafaatihi faatug Seydina Abu Abu Dharr an Mujaahid mu jaar ci imaam Mujaahid ibn Jabr an Ibraahiim ibn al-Ashtar ci mu jaar ci Ibrahim ibn al-Ashtar an abihi mu jële ci baayam daal Ashtar an ummi Dar mu jële ci soxnaay Abu Dar Abu Dar Ummu Dar mooy nañ la Jundub ibn Junaada mooy li gën a siiw mais Abu Dar dakkantalam la woon soxnaam dañ doon Ummu Dar waaw waaw comme Abu Zar ak Ummu Zara bi nekk ci Sahih bi Sayyidatu Aïsha doon nettali nettali bu gudd boobule abu zara ak ummu zara waaw comme ñaa yooyu am darda ak ummu darda voilà moom al ashtar moom nee moo jële ci abu soxnaay abu dar qaalat am mu ne lamma xabar aba darrinil wafaat bakaytu nee na bi nga xam ne abu dar sama boroom kër de ak faatoom daf ko daf dafa dafa ñëw dafa jot <coughs> damaa jooy waaw ma xam ne hé Abu Dhar mu génn àddina sama borom borom kër ay ku baax a ngi génn àddina waay fa bi may jooy mu ne ma lu la jooyloo maa yut kiiki ana moo la jooyloo hmm nee na ma ko maa lii laa abki wa anta tamuutu bi falaatin min al ardi wa laysa indi thawbun yas'uka kafana wala yudaani lii fii taxyibik hein mu ne ko lan moo tax ba du ma jooy Abu Dar fekk muy waaj a génn àddina mu ngi nii ci lalam di waaj di waaj a day tukki tukki bu tukki ba nga xam ne ñépp ciy jaar nañu ñaan mu rafet te mu fekk lu mujj lu ñuy wax muy shahaadatu am laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah fekk duñu sunna rek allah waaye nag façon faatu bi gën mooy façon bi yonent bi aleyhi salaatu salaam faatoo mooy maata bayna naxari wa saxri allah mooy nit ki faatu diggante baatu soxnaam ak gënnam boppam mu teg ko foofu allahu akbar loolu mooy façon bul ne dem di sujjóot di julli moo gën de moo gë moo gën a rafet ci déedéet parce que yonent bi alei satu salaam ñaari boroom xam-xam ñaari ku xam taxawuñ di nattable kene ci lu nekk ak lu man di doon suñu boroom da ko cee tànnal li gën li gën a mag li gën ci bépp jamono ak ci bépp jamono ak bépp mbiram te waxoon na ko te gisul nañ ko sànk ñu ko doon rappelé walal aaxiratu xayrul laka minal ula sa lu mujj moo gën ca lu jiitu bu doon ne li gën te lu gën la ko suñu boroom di tànnal ci occasion bu ne occasion faatu mu tànnal ko moom mu teg boppam diggante baatu soxnaam ak dënnam loolu mooy kon façon boobu mooy façon génn àddina bi gën bu nit mën a génn àddina ndax la sallallahu alayhi mooy réalité xaqiqa dëggantaan waaw moo tax yow bu dee am nga ñaan boo xam ne jàpp nga ne day nangu walla ngërëmu yàlla ak man ma ma ma ma def daal nu yonent bale sa sam def lépp ba génnaan nga def noonu mooy bu génnaan ne sax si jot ëpp yaa ko yaa ko waaye su jot génn àddina ci su jot comme kan am na saxaabi boo xam ne noonu lu génn àddina ni tout le temps nag man alxusani abu salabat alxusani <laughs> tout le temps bu may wax turam mooy tur bi damay il faut ma ne alxusani ba pare mu door a ñëw quoi <laughs> je ne sais lu tax damay taxaw xalaat xalaat du ñëw mais alxusani bi dina ñëw mais il faut alxusani ba pare dégg abu salabat a door a ñëw alxusani ah allah <laughs> ah waaye Abu Salabat al-Xushani kon loolu mooy gën lu nit mën génnee àddina nee mu ne ko kon lan moo tax ba duma jooy te yaa ngi nii di génn àddina ci àll boo xam ne kenn nekku fi suuf soo xam ne ah laysa indi thawbun aw awma yére boo xam ne moom laa lay yasamoo ko kafanan boo xam ne mën naa la cee sànge bu génnee àddina minimum yu même loolu sax aw ko fii ma nekk ci suuf si nga nekk wa anta tamuutu yaa ngi faatu bi falaatin minal ardi ci pàkk boo xam ne ci suuf si mooy fii ñu nekk walay sa xaw thawbun aw ma yére boo xam ne dina ma yaatu yasan ko kafan dina la mën a jariñ dina la mën a jot ngir lu ma la mën a sànge boo gaañoo te tamit mooy pour ma denc la boo génnee àddina pour ma denc la ah loolu mooy man kese loolu day jafe looloo tax loolu lépp laa xalaat may jooy mu ne ko abshiri wala tabki waaw <coughs> nee na man Ummu Dar sama boroom kër Abu Dar ne ma ab abshiri bégal bul jooy sa sa jooy yi bul jooy nag kaay nag ma wax la loo xam ne moo war a tax nag nga bég waaw abshiri bégal wala tabki tabul jooy noowul jooy yaa Ummu Dar sa boroom kër a ngi faatu waaye nag kaay ma wax la loo xam ne boo ko déggee moo la war a dégloo waru la jooy ah war a tax nga dee ah ndax ndax mu ne Allah non ñii ñii ñii ñii waaw waaw ñii ñooy waaw waaw ñii ñii ñii ñoo jar a xam Allahu akbar Allahu akbar mu ne lu tax déglu bégal abshir yi bégal wala tabki tabul jooy ndax fa inni sami'tu rasulallahi yaqul parce que yow ummu dar man abu dar radiyallahu anhu dégg naa ndaw yàlla leen day wax naan li nafarin ana fihim man dégg naa yonent bi alayhi salaam di wax mbooloo moo xamante ne nii man ci ñoom laa bokkoon di wax mbooloo mi naan leen la yamuutanna rajulun minkum bi falaatin min al yashhaduhu isaabatun min al muslimin mu ne ko bégal parce que man dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam allah di wax ak mbooloo moo xam ne man mii maa ngi woon seen biir naan yéen ñii <coughs> yéen ñii sama saxaaba yii di wax ak ay mbooloo ci saxaaba naan leen am na <coughs> ci yéen koo xamante ne nii ci benn pàkk lay faatoo waaw foo xamante ne koo xam ne ci yéen <coughs> am na koo xam ne ci yéen ci benn pàkk lay faatoo xam nga alfalaatu mooy genre désert <coughs> waaw foo xam ne ak liñ naan ak ndaan fooy fooye waaw mooy foo xam ne dafa yaatu waaw nee na <coughs> loolu mooy alfalaatu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kenn ci yéen dina faatu foofu waaw nee na <clears throat> yashhaduhu isabatu min al muslimin même foofu noonu moom ni muy nàdd foy foy yépp mais nag bu génnee àddina dina am benn mbooloo ci jullit ñi ñoo xam ne di ñoom ñooy ñëw toppatoo ko allahu akbar mu ne ko nag lu tax ma ne la bëggal mu ne wa laysa ahadun min ulaika an nafari illa waqad maata fi qaryatin wa jamaa fa ana dhalika ar nee na mu ne ummu Zar soxna si amul kenn nag ci mbooloo moom nga xam ne man ci ñoom laa bokkoon ba yonent ma lay sarsam di wax lool lu dul ne faatu na faatu na ñooñu ñëpp faatu nañ man maa ci des te ñoom fi ñu faatoo ku nekk ci ñoom <coughs> jàpp naa ku nekk mooy kan te ku nekk ñoom yëpp faatu nañ te amul kenn koo xam ne faatu na ci ci ndànd foy foy ci terrain boo xam ne foo xam ne àll bërëb boo xam ne dafa yaatu dara new fa <coughs> mu ne ñoom ñépp ki ñi ci faatu ñépp faatuwuñ lu dul foo xamante ne nii ab dëkk la xarya ab ab village la walla ab mbooloo ñoom ñépp te ñoom ñépp faatu nañ kon nag fa ana dhalika ar-rajul kon kooku yonent bi alayhi salaam doon wax ci mbooloo mi naan dina faatu ci ndànd foy foy mana ndax ñii ñama fa newaloon ñëpp faatu nañ te kenn faatu ci ci ndànd foy foy kon kay mana te maa ngi nii ci ndànd foy foy gi maag yow kese <laughs> fa maa ngi wat ci yàlla maa kadabtu wala kudibtu fa wallahi maa ngi wat ci yàlla hein hein non seyna Abu Dhar ne fa wallaahi maa ngi wàcc yàlla maa kadabtu waxuma la lu amul de yow sama boro yow sama soxna wala kudibtu te ki ma nettali ki ma xabal loolu muy yonent ma lay saar-saam mooy tudd ko sax parce que loolu kenn bu ko tudd ci yonent ma lay saar moo tax mu ne ko mooy mooy comme le Seydina Ali waxoon rek ak ñoom Seydina daal bañ demee di dab di dab Zaina ba keroog ba mu ba ko Seydina ah, Ibn Abi Baltata yónni wër ngir mu yóbbu lettre ba waa Makka ñu naan ko génneel ndaw si naan ban lettre dén nañ dajeeg man rek naan ma lettre Seydina Ali ba genn ñu commencé naan moom peut-être yoru ko xam naa keneen la Seydina Ali ma ne ne ma ne wallahi maa kadabtu maa kadabtu wala kudib waxuma lu amul te tamit information bi fu mu jógee nakku la jaar yoon mooy ni mu ni niñ ma ko waxe noonu la demee di génne nag lettre bi wala ñu futti la ndaw si ne ko kon tourné leen mu génn ko lu mel noonu la Abu Dar wax wat naa ci yàlla ne waxuma lu amul te information bi fi mu jóge ni mu demee la demee ni muy amee la amee mooy ni ko waxee noonu lay demee kon nag mu ne soxna si fa absir tariq léegi li des xoolal demal nga xooli yoon wi <coughs> demal nga xooli yoon wi yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon na ne kenn kooku ay moom du fa bu muy buy faatu sax mbooloo mi fi la ñëwee waaw yashhaduhu ah isaabatun min al-muslimin buy faatu ñi toog buy waa ji génn àddina ay mbooloo la ci julli ni kon nag yonent ma la saa saam ba waxee lool ñi mu wax ñépp ñoom ñépp faatu nañ te kenn faatuwu ci ba muy faatu newul ci man ni nekk ci ndaan da foy foy yi comme ni ma ci nekkee waaw kon nag demal sama soxna yaa umma dar demal nga xoolu yoon wi demal nga xoolu yoon bi demal ci ci yoon bi nit ñiy jaar convois yi jaar nga xool voilà demal nga xool waaw léegi ba mu demee xool ba ndaw si demee xool hein ana lan la gis ak lan la mbir mu mujjee nettali bi insha allahu taala <coughs> loolu lañuy gis ci jotaay bii di ñëw ñu ngi ba léegi ci réellement dëgg-dëgg qissatu wafaat Abizar lii nag xam nga lii siiwul yow mi koy dégg amaana yaa ko dóor a dégg ah <laughs> ba ñuy def tarjamaam dugg ñoon fii ñëw ñoon ci lii dañ ne woon rek nettali bii ñuy nettali ne mooy faatu nii la faatoo loolu wéru mais waxoon nañ la dinañu gën dugg ci détail bi ci ghazwatu Tabuk ñu ngi nii loolu la suñu boroom def insha allahu taala ah kon nag insha allah dañuy yem ni ci détail bii di ñu xool kon bi Ummu Dar demee ci tali bi ci yoon wi ngir xooli ah, lan la mbir mu mujje kon ñu nekk Seydina Abu Dhar mu nekk ci lalu faatoo ah ne soxnaam si yonent ma lay saat salaam waxoon na benn mbooloo boo xam ne ci ñoom laa bokkoon am na ci yéen koo xam ne buy génn àddina ci ndànd fooy fooy lay génn àddina ñoom ñépp nag génn nañ àddina kon bul jooy yow sama soxna bul jooy bégal parce que yonent bi alayhi salaam waxoon lool te ñoom ñépp kenn ku ci faatu ci ndànd foy foy ñii ciy village ñii ci grande ville lañ faatoo man nii nekk ci ndànd foy foy gi te maa ngi nii di waaye faatu te yonent bi alayhi na kooku buy génn àddina am na benn mbooloo ci julli ñoo xam ne ñoo koy teewe kon nag demal ci tali bi demal ci yoon wi nga si dem na yem foofu ba jotaay bii di ñëw insha allahu taala ñu àggale ba léegi ñu ngi ci ak ko solo ibn Hibbaan ci saxiixam bi <coughs> raxmatullaahi alayhi wallaahu ta'aala a'lam wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin subhaana rabbika rabbil izzati amma <coughs> yasifuun wasalaamun ala almursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin